fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi tis'iin ba'dal mi'atayn wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kutiba ala bni aadama nasibahu min az-zina nasibuhu min az-zina mudrikun dhaalika mudrikun dhaalika laa mahaala fal-aynaani zinaahumaa an-nazar wal-udhunaani zinaahumaa al-istimaac wal-lisaanu zinaahu al-kalaam wal-yadu zinaahaa al-batsh والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبها متفق عليه وهذا لفظ مسلم رحمه الله ورواية البخاري رحمه الله مختصرة قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله ginnaaw bi ñu ubbee ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre deux cent quatre-vingt-dix baabu tahrimi nazari ila al mar'ati al ajnabiyya bunt bi xaraamal di xool jigéen goo xam ne sa étrangère la du sa koju armal ak góor goo xam ne gu rafet la goo xam ne imberbe mais remarquablement beau voilà <laughs> ci loo xam ne aajo sharia daal lu koy waral loolu waxoon nañ la façon aajo sharia yi comme ku war a takk soxna wala koo xamante ni nii il faut euh, ñu xàmmee leen ay àtte ak ay seede il faut ñu xam ne ñii seede ñoo ñam ñu xool leen ba xam ne diw mii mooy seede diw ak voilà yu mel noonu wallahu taala alam a ah, gisoon nañ aaya yi côté aaya yi bon liñ fàtte mooy wax hadith yi nombre de hadith yi al imamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala indi fii muy six hadith voilà tàmbalee ko hadith bi ñu war a njëkk gis muy mille six cent vingt-deux jeexale ko mille six cent 27 hadis ay biñ mu jëwoon gis moo doon bi no wa qaala ta'aala inna rabbaka labil mirsaad voilà loolu lañ mu jëwoon gis inna rabbaka labil mirsaad tey ñu ñëw ci wàllu hadis mu ne hadis 1622 mu wa an Abi Hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu an nabi muy jële ci leen saa sa annahu kutiba dogalal nañ dogal nañu ala ibni aadama ci doomu aadama bi nasibuhu kutiba nasibu muy li nga xamante ne mooy eh, nasibuhu voilà mina zina mooy ab cërëm ci njaaloo mudrikun zalika kuy dab loolee la njaaloo gee laa ma xaala kenn mënu ci dara waaw <laughs> mooy moom non doomu aadama bu nekk borom bi bind na cërëm bi mu am ci njaalo fu mu jaar dina ko am kenn manu kee kenn manu la euh, euh, kenn manu ci rëcc <laughs> waaw mudrikun aji dab la zalika la mahala kenn manu ci dara waaw y'a pas échappatoire mu ne loolu léegi nag muy leeral mbir moomu nan la demee waa jaaloo ah kun ku nekk man fokk mu jaaloo kenn manu ci dara yàllaa ko dabal ci doomu aadama bu nekk foo jaar jaaloo <laughs> ne la xaaral <laughs> al aynaani ñaari bët yi <laughs> waaw ñoom seenu par ci njaaloo seenu wàll ci njaaloo mooy lan zinahuma seenu njaaloo mooy an nazar mooy xool lu xaram pas xool lu baax voilà waaw fii mu ne femme bi romb yow monsieur nga toog yow ah xool ko mu romb la ba muy ñëw yaa ngi koy xool bu wan la gannaaw nga koy xool ba mu jàdd xam nga ne moos yow def nga fa xaraam mooy yow sa cërum njaaloo bët mu ngoog mooy xool lu xaram waaw kay <laughs> waaw tamit ndaw si waa ji romb nga koy xool di xool di xool bay bëkk bay bay waaju bëkk poto bi ah <laughs> kii moom soxna moom <laughs> kii kii mais kii euh, il vient kii maa ngi koy dóor a gis ci <laughs> yow moom ndaw soosu yow sa paaru njaa bët jël nga ko <laughs> ala ay ñaari gët yi zinaahuma seenu an nazar mooy xollu xaram waaw wal uzunaani ñaari nopp yi ñoom am nañ cël ci njaaloo zinaahuma seenu njaaloo ñoom ñaaral istima mooy lu xaram waaw bu lu déglu déglu lu baax déglu lu xaram waaw loolu la waaw di di di di di di di déglu ay baat yoo xam ne nee nga c'est mielleuse c'est mielleux bokk <laughs> non mais mais non femme bi baat bee neex quoi c'est waaw non man moom manuma man non non non bu wayee rek ma jooy <laughs> waaw wal iyaazu billah yooyu yëpp mooy xam nga lii gars yi di jàpp ne lii dara ci mais daraa ngi ci mooy cëru njaaloo nopp mooy loolu <laughs> waaw wala waajoo xam ndaw soo xam ne moom nee na musicien bi wala diw moom baat bi dafa neex a neex goo xamante ne bi ko déglu déglu goo xamante ne ni ci wàllu lu xaraam loolu dafa xaraam <laughs> mu ne wal lisaanu kon làmmiñ nag hmm? Eh, moom nag lan mooy cërum ci njaaloo mu ne zinaahu moom ak njaaloo cërum ci njaaloo mooy alkalam mooy wax lu xaram waaw di wax wax yoo xam ne wax yu génn gaam ya wax yoo xam ne yu kàccoore eh, ci wàllu sëy ak gém ci mel noonu sa yoon newu ci boyal salaam neñ lu la neex wax waaw loolu moom loolu mooy wàllu làmmiñ mooy wax yu xaraam ak wax yi nga xamante ne nii al faaxisha lay wax voilà waaw di di décrire ay ay jigéen ñoo xam ne daganuñ la wala décrire acte beeg yu mel noonu te daganuñ la ak nangam ak nangam loolu la am ne ñoo koy wax loolu mooy cëram ci xaram ci ci njaaloo mu ne wal yaru kanta loxo bi zinaaha moom li nga xam ne mooy ak njaaloom cëram ci njaaloo mooy albatch mooy laal di tappaas xale yu jigéen ñi walla yow ndaw si waaw di cokkaasanteeg góor ñi di tàppanteeg ñoom kenn daju la ci daganu la ci mooy yow laal googee ak attouchement yeeg sàcc plaisir yeeg di jaay ne tayoo koog yooyu yëpp te yaa ko tey loolu mooy sa njaaloo ci loxo mu ne war rijlu kanta tànk bi nag zinaha moom ak njaaloom alxuta mooy dox dox ga ngay dox waaw di la yóbbu ci yi nga xamante ne nii moo lay jëme ci njaaloo ga waaw moom cëram jël na ko waaw waaw <laughs> joxante un rendez gala avec koo xamante ne sab coro la dans un hôtel ou chez chez chez ah. wala ndaw si tamit jóge chez elle dem di seeti benn booyam boo xamante ne nee na moo koy toppatoo wala iyaazu billah dox ga muy dox moom ciru njaaloowu tànk ba mooy dox goog muy dox jëm ci lu xaram la waaw waaw ñu naan on va passer de bon moment man wala iyaazu billah mu ne wal qalbu kanta xol bi moom yahwa wa yatamanna kanta xol bi nag moom mooy bëgg ah waaye te man naa te mooy mébét ah waaw waaw <laughs> yow ah sapla kii da xam naa moom bu si xoonoon moom dina baax de <laughs> waaw ndaw si wax lool waa yi di xawlaat lool loolu yow sa xol côté boobu fàttala ko inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika am nga gaayee ñi nii <laughs> dañ la koy laaj mooy yii nag bu ci nekk moom bu ngay jëfi njaaloo bu dee côté bii la ko defee xol bi mooy mooy bëgg waaw gis nga eh moom scientifique na moom hmm. li imaam Ibn Abbaas doon wax <laughs> bi <laughs> bu gaa yi xoolee feneen rek mu daal di xool ci càcc ndaw si xool xool xool xool yoo xam ne dina xam ne ndaw si xoolu ko buñ koy waaj a xool mu xool feneen <laughs> te yàlla xam na ne xii bu mënoon a xool pëyam dina ko xool wala yaa mooy mooy mënoon a àgg moom ci loo xam ne kenn du ko yëg <laughs> ci ñoom ñaar ci nekkal ko ci lu bon dina ko def mu ne xol bi nag mooy bëgg di yaakaar day espérer waaye man naa naan ah kii moom moom bu ma ko amoon dina baax loolu <laughs> xool bee koy def léegi nag lii ku nekk ci wax na la ku nekk kon cëru njaaloo bi kon ni muy deme xam nga lii ko ci mucc daa daa bari yi <laughs> waaw yii nii mu fi lim moo tax mu ne nag waaye nag wa yusaddiqu zalika liy dëggal nag lii lépp yii yëpp ay prémisse la mooy ay mbir la yoo xam ne dalay lay yóbbu ci njaaloo bi tax muy wax bi nga xam ne mooy alxaqiqi az-zina alxaqiqi yii az-zina almajazi la yii nii mooy façon njaaloo yoo xam ne dañ koo tuddee njaaloo mais alhamdulillah mooy parce que day jëme bu ci nekk mën na jëme ci njaaloo ñu jox ko turu la muy jëme mais tekkiwul ne ki xool xale bu jigéen boo xam ne ni mu tumuraanke tumuranke na mu xool ko xool ko xool ko jàngat ko lool bu baax waaw këne kooku yem foofu këne kooku moo ki ñëw nag ba séeg moom jaaloog moom ci lu xaram ñoo yem non moo tax mu ne wayu saddiqu dina dëggal nag zalika loolee mooy yii nii yépp alfarju pëy bi nag pëy bi nag moom mooy dëggal mbiri aw yukazibu wala boog mu weddi façon jaaloo bi ne moom du dem jusqu'au weddi ko waaw kay waaw kay <laughs> mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaamu alxaafizu albuxaari waaye naka noonu al imaamu muslim abul xusayn rahmatullahi alayhi hima daal dinañ koy solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom dong ñoo kaa solo ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu Hanbal rahimahullah solo woon ko lu jiitu na ko seen bokku taalibe ñoom ñépp bokk imam Ahmad di seen sëriñ mooy al imam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi ala al-jami' kon al imam al-Bukhari rahimahullah imamu an-Nawawi dane lim indi nii lafzu Muslim la dinañ ko gis après rahimahullah imam Muslim indi ci benn lafzu benn ko imaam mus al Buxaari mu moom da indi moom muxtasara imaamul Buxaari nag ñaari bërëb la ko indi voilà fi mu ko jëkk indi mu ngi ko indi ci kitaabul istizaan hmm? baabu zinal jawaarihi duunal farj ak kitaabul qadar baabun wa xaraamun alaa qaryatin ahlaknaahaa annahum laa yarji'uun voilà bu dee fu njëkk bi kitaabul istizaan baabu zinal jawaarih dunal farj hmm? voilà <laughs> mooy loolu lim la bëgg wax que ne njaaloo léeg-léeg dinañ ko wax moom lañ doon wax majaazan mooy loo xam ne euh, c'est sens euh, figuré lañ ci jublu mooy du pëy dugg ci pëy pëy ku góor ki dugg ci pëy ku jigéen ki kese lañuy ñuy tudde njaaloo ci lu xaram waaye léeg-léeg ñu tudd ko mooy lay waral loolu ci gis gaat dox gaag xool gaag xol bay bëgg ah bi am seen diggante ñoom ñaar loolu léegi dañ koy tudde njaaloo voilà waaye ci wàllu lële kon nag mu ngi noonee léegi mu ne hadathana al-Humaydi al-imam al-Bukhari rahimahullah mu jële hadith ci kim njëkk jële hadith ci sahiham bi muy al-Humaydi ne Abdullah ibn Zubayr ibn Isa ibn Ubaydillah ibn Usama ibn abdillah ibn humayd ibn zuhair al-qurashi al-asadi al-himyari al-humaydi abu bakr al-makki bokk ci waa makka qurashi la asadi la radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu mu nekkoon àndandoo imam ash-shafi'i rahimahullah génn àddina 219 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana sufyan makka la noon kon ban sufyan muy sufyan ibn uyayna rahmatullahi alayhi muy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaa Abu Muhammad al-Kuufi al-Makki gane àddina 107 génn àddina 198 rahmatullahi alayhi an ibni Taawus mu jël ko ci doomi Taawus di Abdullah ibn Taawus ibn Kaysaan al-Xawlaani mawlaahum al-Yamani Abu Muhammad al-Abnaawi al-Yamani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a génna àddina la 132 rahmatullahi alayhi an abihi mu jëlo ko ci baayam baayam mooy Taawus mu siiw ibn Kaysaan Abu Abdirrahmaan al-Yamaani al-Himyari mawlaahum al-Faarisi al-Xawlaani rahimahullahu ta'ala génna àddina 104 am na wuute rahmatullahi alayhi an ibni Abbaas mu jëlo ko ci baayu mooy doomu Abbaas ibn Abdullah ibn Abbaas ibn Abdil Muttalib ibn Haashim ibn Abdi Manaaf al-Qurashi al-Hashimi Abul Abbas al-Makki al-Madani at-Taa'ifi génn àddina Taa'if ci l'an 68 inshaa Allahu taala am na wuute radiyallahu taala anhuma annahu qaala xoola imaam mu ni mu wax mu ne lam ara man gisuma shay'an benn mbir ashbaha bil lamam li gën a niroog bàkkaar bu ndaw waaw alladina yajtanibuna kabaira al ismi wal fawahisha illa al lamam voilà ñi nga xam ne ñooy mooy moytandu ko bakkaar yu mag yi wal fawaaxis ak njombutee fi jëm ci wàllu sëy nga xam ne yooyu illal lamam ba mu des bakkaar yu ndaw yi waaw mooy njaaloog yu mel noonu fawaaxis yi ba mu des lamam mooy bakkaar yu ndaw yi imam Ibn Abbas nag mu ne man lam ara bon am na wute ci lamam mooy li nga xam ne xolu nit ki da ciy jéng ci loo xam ne baaxul waaw nga xam ne euh, <laughs> voilà ak yu mooy yu ndaw yi daal insha allah léegi euh, mu ne man nag Ibn gisuma lu gën a niroog lamam boobu aaya bi di wax min qawli abi hurayra gisuma lu gën a niroog loolu que wax ji saydna abu hurayra radiallahu anhu anhu wax di alxafidul yamani ad-dawsi radiallahu anhu ha léegi mu ne la imaamul Buxaari ne la xaaral ma di la beneen tallale wa haddathanii mu ne nettali na Mahmoud di Mahmoud ibn Ghaylaan al-Adawi Abu Ahmad taalibi la woon tamit sëriñ la woon ci ñoom imaam at-Tirmidhi ñooñu Abu Ahmad al-Marwazi rahimahullah génn àddina la 239 rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana Abdurrazzaq mu ne nettana Abdurrazzaq Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani rahimahullah gane àddina 126 génn àddina 211 rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarana Ma'mar mu ne ki ñu nekk mooy Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani wa Ma'marun wa waladul Mubarak Abu Urwa al-Azdi al-Haddani al-Basri al-Yamani as-San'ani rahimahullah gane àddina quatre-vingt-seize génn àddina cent cinquante rahmatullah yaani an Ibn Tawus gis nañ ko sànq an abiihi gis nañ ko sànq an Ibn Abbas radiyallahu anhu al-jami' gis nañ ko sànq annahu qaala ma ra'aytu shay'an ashbaha bil-lama mimma qaala Abu Hurayra mu ne mu gisuma dara lu gën a niroog aaya boobu li muy wax lamam mooy loolu ga yu ndaw yi ñi nga xam ne in tajtanibu kabaa'ira ma tunhawna an borom bi na ne bu ngeen moytandikoo bàkkaar yu mag yi nga xam ne moom lañu leen di xaramal de bu boobaa dees na leen jéggal li nga xam ne mooy eh, yu ndaw yi quoi voilà seen seen ñaaw tiif yi loolu nag mooy yu ndaw yi voilà lamam lool la voilà loolu <laughs> léegi mu ne man nag Ibnu Abbas gisuma lu gën a niroog loolu lamam lan lay tekki dëgg-dëgg gisuma lu ko gën a jegeek li Abu Hurayra wax waaw anin nabi di ko jële ci yonente bi alay saat salam anna inna inna allah mu ne qaala Abu Hurayra waaw ma ra'aytu shay'an ashbaha bil lamam mimma qaala Abu Hurayra anin nabi sallallahu alayhi wa sallam inna allah kataba ala ibni adama hazzahu gis nga fii hazzahu bale imam Muslim nasiibuhu kutiba ala ibni adama nasibuhu bi inna allaha borom bi tabaaraka wa taala katabata imam muslim eh, solo na ko ni bind na ala ibni adama ci doomu adama bi alayhi salatu wassalam haddahu cërëm min az-zina ci njaaloo adraka zalika la mahala da koy jote kenn manu ci dara fa zina al-aynayni fa zina al-aynayni an-nazar mooy njaaloog ñaari bët yi mooy jël sa sa bët daaj ko ci yu xaraam yi moo xam direct wala ci télé à travers ay écran wala sa sa téléphone bi nga yor di see di xool li nga xamante ne jigéen ñi nga xam ne kenn daganu la ci ba pare ñu seen sol koy nekk loo xam ne lu xaraam même bu dee sa seen sol koy jot na waaye muuru na muuru ko jot nga tiim ko noonu di ko xool di ko xool di ko xool di ko xool di ko xool jàngat ko bu baax loolu ci la <laughs> voilà wasina lisaan yi <laughs> yàlla tere nag ñi nga xam ne moom ñoo gën a téye départ mooy ñi nga xam ne ñoom dañu yël posteeru benn jigéen bu sàggan def ko seen nit waaw <laughs> def ko seen néeg ñenn ñi moom def ko seen écran de euh, veille téléphone ak yooyu benn koo xam ne ko sàggan kooku moom mu leer na ne moom moom moom njaaloo bët moom tout temps ci la dëkk walla iyaazu billaah saa buy ubbi téléphonam xool waaw moom lay njëkk a gis <laughs> nga foog ne kii soxnaam la du soxnaam de moo waayow mu ne adraka zalika la ma xaalafa zinal aynayn aynayn an nazar li nga xam ne mooy Euh, jaaloog ñaari bëti mooy xool wazinal lisaani jaaloog làmmiñ fa al mantiq voilà mooy wax wa wax lu ñaaw voilà wan nafs ak li jëm ci yooyu wan nafsu mooy li jëm ci wàllu yooyu nga xam ne ci jaaloo la jëme wan nafsu li nga xam ne nag mooy bakkan bi moom lay wax fee qalb voilà mooy moom tamanna mooy li nga xam ne day mëbët wa tashtahi muy bëgg nag waaw moom moom mooy moom moom <laughs> ah, moom ah waaw xool bi la xol bi moom bu ci àndul parce que bu dee xol bi bëñ yi daa xool xol bi gis naa kii moom dese naa rafet léeg-léeg sax du koy bañ a xool <laughs> xol ba nag bu dakkooree nag ba nag bët nag ah fi nga ko daaj baax nag kii nag moo baax góor gi wax ko wala ndaw si waaw kii nag moom moom moom ñëpp moo ci gën a play boye nag kii nag moo jara waaw kay al an nafsu bakkan bi taman naa mooy mëbët <laughs> wa tashtahi di soq di bëgg wal farju kanta pëy bi nag ndaw si walla wala waaji pëyam ku ci nekk yu saddiku mooy dëkkal mooy dëggal zalika kullah lii lépp wayu kasibu wala boog moom moo koy naral naral mooy lan mooy ah xool na def na yooyu yëpp waaye nag ah déet àggul nag ci loolu mu téye boppam nag ne non dellu ci yàlla wala bañ koo def <laughs> voilà loolu mooy kon mooy àggul ca mbir ma quoi <laughs> waaw léegi imaamul Bukhari par exemple fii nii la ko indi moom la naan mukhtasara indi na ko fii la kitaabul qadar kaay ma wax la tamit foofu ni ma ko indee al imaamu euh, bon ci boobu da ne haddathani Mahmoud ibn Ghaylan gis nañ ko sànq ala abdoulaye haddathana Abdurrazzaq qaala axbaranaa Ma'mar an ibni Taawus an abiihi an ibni Abbaas radiyallaahu anil jamii' annahu qaala maa ra'aytu shay'an ashbaha bil-lamam mimmaa qaala Abuu Hurayra an nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam inna Allaaha kataba alaa banii aadama hazzahu mina zinaa kazaalika lamaa haala mooy même muy la indiwaat fii moom al-imaamu yaa eh, am ne mooy al-Buxaari nii la ko indi mooy gis nga moom bosam moom moo gën a hmm? mooy li gën a euh, tënk voilà léegi kanta al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj rahimahullah moom euh, mooy mu ngi ko indi ci kitaabul qadar baabu buntu bi nga xam ne surah moom la qaddara ala ibni Adam hazzuhu min az-zina wa ghayrihi voilà bi mu ci njëkk indi bi nañ jël bi nga xam mooy ñaar la ci indi ñaari version bu mujj bi nag mooy bi imaamu Nawawi indi fii ne waa hada lafdu euh, muslim moom la indi fii ci li nga xam ne mooy Riyad bi mu ne hadathana Ishaq ibn Mansur nañ jël boobu ke jëlul ñuy jël bële muy mu jëlee ci Ishaq ibn Ibrahim ak Abd ibn Humayd rahmatullah nañ jël bi ci nga xam ne moom la jëlee ci al-Kawsaj muy Ishaq ibn Mansur mu ne haddathana moom la Abul Husayn Muslim Abul Husayn Abul Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn rahimahullahu ta'ala mu ne nettam Ishaq ibn Mansur Ishaq ibn Mansur ibn Bahram al-Kawsaj Abu Ya'qub at-Tamimi al-Marwazi rahimahullah an-Nisaburi rahmatullahi alayhi daal di génn àddina deux cent cinquante et un qaala mu ne rahimahullah axbarana Abu Hisham al-Makhzumi mu nekk ñu xabaar mu Abu Hisham al-Makhzumi di al-Mughira ibn Salama la tuddoon voilà noonu la tuddoon mais dakkantalam moo doon Abu Hisham mais al-Mughira ibn Salama al-Qurashi Abu Hisham al-Makhzumi al-Basri génn àddina la 200 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Wuhayb mu nekk ñu nett mooy Wuhayb di Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili mawla Abu Bakr al-Basri al-Karabisi di sahibul Karabis rahimahullah gane àddina cent sept génn àddina cent soixante cinq comme Sufyan cent sept mais àddina Sufyan ibn Uyayna génn àddina mais Sufyan cent quatre-vingt-dix-huit la génn àddina moo ko gënoon gudd fan ge mooy à peu près fi la euh, jàpp noonu euh, génn àddina cent cinq ci dëkk ba nga xam ne mooy Basra rahmatullahi alayhi qala mu ne hadathana Suhayl Abi Salih mu nekk ñu nettali mooy Suhayl ki ñu xabaare xabal ñu nettali ñu mooy Suhayl ibn Abi Salih Zakwan as-Samman Abu Yazid al-Madani as-Samman al-Ghatafani mawlahum génn àddina vers les années 138 rahmatullahi alayhi an abihi mu jël ko ci baayam di Abu Salih di Zakwan as-Samman az-Zayyan az-Zayyat al-Madani di borom import export génn àddina 101 am nañu ne 100 am na ñu wax lu wuteeg lool wallahu ta'ala a'lam an abi hurayrata radiyallahu anhu mawlana al-hafiz ad-dawsi yu génnaat na 59 ci li gën a dëgg an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala kutiba ala ibni adama nasibuhu min az-zina mudrikun dhalika la mahala fal-aynani zinahuma an-nazar wal-udhunani zinahuma al-istima' wal-lisanu zinahu al-kalam wal-yadu zinaha al-batsh war-rijlu zinaha al-khata walqalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu zalika alfarju wa yukazzibu voilà waaw wéy bi moom léeg-léeg mu ñëw dëggal ko léeg-léeg mu weddi ko bu dee ku ci jot a jaar la <laughs> waaw mooy jaarookat sax di nga gis léeg-léeg moom mu bëgg def acte bi waaye du ko def quoi mais parce que ay circonstances yu dox digganteem ak mu am la <laughs> mu bëggoon bëggoon na dem ba ci kii nag ndax lépp def na ko ngir dem ca. ndaw say jaay boppam waaye daal finalement bam demee ñu ne ko ndaw si daa feebar euh, bërëb bi bi biñ doon dajeeg moom ngir def caay-caay gi ñëwut <laughs> kooku <laughs> kooku moom beneen mbir la mooy moom moom il suffisait bokkul ak ki nga xam ne nag mooy daa gis yooyu yëpp am possibilité mais def ko ñaar ñoom bokkuñu kee moom day am bàkkaaru njaaloo même bu dee ne kenn du ko ne ay eh, kaay fii yow kaay fii kaay <laughs> waaw mais kii nag du ko am parce que téye boppam au bout quoi <laughs> waaw kii moom lépp la def mooy waajañ fi joxoon exemple rek waaw jëloon lu yëpp otoom waaw samedi soir <laughs> ne Fatick la jëm waaw rendez-vous ganaa la am ci koo xam ne dara la ko daganul waaw waajal nag yi nga xam ne moom lay see daal di koy def ci oto bi waaw dem ba àll bu kenn xamul oto ba paan moteur ba fay ba pare batterie otoom wa batterie téléphone daal di fay <laughs> gisul kenn ko fi mën a réparer oto bi wala nangam wala muy jël sax naan sama téléphone naa woo taxi wala naa woo ab Django Uber bi Sénégal nangam loolu lépp manu ko waaw bu xam ne c'est mort dafa am bi ke su bëgga day dem day dem day génn day dem day day day dem day day day day day voyage yi day dem Mali wala day dem feneen mu leer na ko ne c'est mort rëcc gi nekke xam nga kooku wuute na ak nga xam ne moom gis na kii ne lépp mais manoon na sax aborder femme bi dafa am boobu te mu d'accord waaye mu far ci boppam ñaar ñooñu yemuñu <laughs> wala ayaadu billah léegi kon xadiis baa ngi walillahi alhamdu wal minna léegi